أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم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 gisoon nañ ci suñ jotaay ci ñu ngi woon ba ci kitaabu istisqa gisoon nañ ci baab bu jotaay bi wees baabu istiqbaalul qiblati fil istisqa buntu bi nga xam ne moom mooy wax ci jublu gi ñuy war a jublu qibla ci bu ñuy baaw naan ñu gis ci hadiisu sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Aasim al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne ma yenente bi sallallahu alayhi wa sallama anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama xaraja ila al-musalla yusalli wa annahu lamma da'a aw arada an yad'u istaqbala al-qiblata wa hawwala ridaa'a Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa génn dem ci jullikaay ba muy di julli ci di baaw naan waaye ba nga xamante ne moom la namm maanaam wala ba nga xamante ne moom lay ñaan wala bokk ca la doon nammee ñaan ci la daal di dem du dëgmal jublu xibla bi daal di wëlbati li nga xam ne muy yéreem bi ci kaw gisoon nañ tamit buntu bi nga xam ne mooy wax baabu raf'in naasi aydiyahum ma'al imaam fil istisqaa bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci yëkkati gi nit ñi di yëkkati seen loxo ànd ak imaam bi maanaam ànd ak imaam imaam bi ci bu ñuy baaw naan muy wax ci ñi nga xamante ne muy yenente bi sallallahu alayhi bi nga xamante ne moom lañ ko wax ni ko nañu baaw naanal maanaam bi mu amee waa ju ko ñëw ne ko waa ah, baaw ci waa kaw kaw yi ne ko nañu baaw naanal mu ne farafa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yad'u wa rafa'a an-naasu aydiyahum ma'ahu yad'uun maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daal di yëkkati ay yoxoom daal di ñaan nit ñi tamit daal di yëkkati seen ay yoxo daal di ñaan gisoon tante tamit hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi mu ñëwee ne am na mu jël ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu rafa'a yadayhi hatta ra'aytu bayaad ibtayhi ne dafa yëkkati ay yoxoom ba ma gis di weexu weexu poqotaani gisoon nañ ci tamit baabu raf'il imaam yadahu fil istisqa bunt bi nga xamante ne mooy wax yëkkati gi nga xamante ne moom la imaam bi war a yëkkati loxoom ci baaw naan gisoon nañ ci ba tey xadiis sayyidina Anas ibn Malik boobu radiyallahu taala anhu bi nga xam ne moom la ñu romb léegi muy leeral na ci wél wàllu baaw naan la woon gisoon nañ ci baabu maa yuqaalu iza matarat maanaam bunt bi nga xamante ne moom mooy bu ñu li ñuy wax su fekkente ne dafay taw maam wala boog baabu maa yuqaalu iza amatarat mu daal di wax wax sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mu leerale ko mu neen ko fayyibin maanaam mooy almatar loolu mu daal di indi tamit xadis bi nga xamante ne mooy xadis sayyidat Aisha radiyallahu anha mu ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kaana idha ra'a almatar qaala tayyiban naafi'a ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su daan gis li nga xam ne mooy mooy taw daf daan wax ne ah buur yàlla yow mi tur yu rafet yi maanaam tayyiban naafi'a def ko mu nekk taw boo xamante ne maanaam ndox mi di dotteeku mu nekk luy jariñe maanaam moo tax ñu nasab ko maanaam allah maanaam mi ngi mel ne allahumma ij'alhu tayyiban maanaam moo tax ñu nasab ko tayyiban naafi'a gisoon nañ ci baabu man tamattara fil matari hatta yatahaadara ala lihiyatihi buntu ki nga xamante ne dafa tawte ci taw bi mbete xanaa euh, sikki moom daa di euh, daa di ro daa di di di di di maanaam di roogalaat maanaam métti bala boog taw bi di roogalaat ci kaw sikkim bi gisoon nañ ci hadith sayyidina Anas ibn Malik bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom mooy jamono ji nga xamante ne moom la euh, moom la kaw kaw bi ñëw ñaan ko ne ko nañu baaw naanal mu ne fa saara sahaabun amsaalal jibaal thumma lam yanzil an minbarihi hatta ra'aytu al-matara yatahadaru ala lihyatihi maanaam mu Euh, bi nga xamante ne moom la euh, niiri ñëw dëpp tëpp dajaloo maanaam di di di digge fu ne di dajaloo ba mel ni doj maanaam euh, kem ay doj mu ne topp nag moom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wàccul mimbaram mbéta xanaa ma daal di gis li nga xamante ne moom mooy taw bi muy roogalaat ci kaw sikkimam loolu mooy li nga xamante ne moom lañu gisoon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi mu ne baabun iza habbati riih baabun bunte ngi nii iza habbat su fekkente ne ëpp na ar riihu ngelaw le ah maanaam baa bunt bi day leeral su fekkente ne ngelaw gi dafa daal di ëpp ci maanaam dafa ëpp ci maanaam dëkk bi loolu tamit li nga xamante ne moom lay def fii ci buntu bi nga xamante ne moom mooy buntu euh, buntu euh, baaw naan moom mooy ne ngelaw su uppee jamono jooju ci la nekk loo xamante ne euh, maanaam ci la ñuy xaar taw daal di ñëw maanaam loolu moom moo tax nit ñi war koo bàyyi xel comme ni nga xamante ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li nga xam ne noonu la ko daan baaxoo di ko def comme ni nga xam ne dalañ ko gis ne su ko su daan gis taw bi daf daan wax allahumma inni as'aluka xayraha wala boog mu ne allahumma inni as'aluka xayra ma umirta bihi wa bana daa di wax a'udhu bika min sharriha wala boog wa a'udhu bika min sharri ma umirta bihi ma amarta bihi ah, allahumma inni as'aluka min xayri ma amarta bihi wa a'udhu bika min sharri ma amarta bihi wala boog allahumma inni as'aluka xayraha wa a'udhu bika wa a'udhu bika min sharriha maanaam yàlla yow borom tur yu rafet yeeg melo yëkkati ko yi maa ngi lay ñaan maanaam yiw bi nga xamante ne moom moo nekk ci lii nga joxe ndigal maanaam moom mooy taw bi maa ngi lay musu tamit ci lii nga xamante ne moom nga joxe maanaam ci musiba yi li nga xamante ne moom moo nekk ci mboolem li nga xamante ne moom nga euh, joxe ndigal moo tax mu daan wala bokk ci gis nañ ci mais am na tamit yeneen ñaan yoo xam ne daan na ko wax lu demee nekk allahumma ij'alhu riyahan wala taj'alhu riha ay yow buur yàlla bi ci tur rafet yeeg melo yëkkati kuy def fa ay ngelaw maanaam moo te loolu mooy ne da fekk ne alquran saa yu waxee ngelaw yooyu ngelaw jàmm la maanaam su ko defee mbooloo maanaam riyaax ay ngelaw loolu ngelaw ak jàmm la waaye su fekkente ne alquran dafa jëfandikoo baatu riixun maanaam mooy riixam sarsaran loolu lay wax wala boog riixan fiiha azabun alim maanaam di ngelaw loo xamante ne ak mbugal moom mooy li nga xamante ne eh, ay mbugal gu tar moom moo ci nekk maanaam ngelaw yooyu nag su uppee loolu moo tax imam al-Bukhari indi ko rahimahullahu taala di leeral ne maanaam jamono ji nga xam ne moom la nit ñi di ngelaw li loolu daf leen a war a xëtti maanaam daf leen a war a bàyyiloo xel am na tamit beneen mbir boo xamante ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañ ci boobu masala mooy tey su fekkoon ne dañoo dem ba commencé baaw naan ndox mi commencé taw maanaam bu boobaa nan lay wala boog ñu dem bay waajal baaw naan ndox mi daal maanaam taw daal di wàcc loolu ana lan moom mooy li nga xamante ne moom mooy atte bi bu boobaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha wa hanafiyyi rahmatullah alayhim dañuy wax ne boobaa dootu ko jarati nañ ko daal di bàyyi ñi nga xamante ne ñooy fuqaha u maliki ak shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañ ne bu boobaa li nga xamante ne moom euh, bu leen fekkee ci digg bi maanaam ci diggu ñuy baaw naan maanaam bu boobaa dañuy daal di continuer baaw naan gi ngir sàkku lu bëri maanaam ak tamit maanaam ngir gër sante ko borom bi subhaanahu wa ta'ala amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha o xanaabila rahmatullah alayhim ñoom tamit dañoo wax ne ah bu fekkente ne demagul bu boobaa duñu sant dañuy dañuy dañuy toog maanaam rek commencé ñaan maanaam dootul jaratu ñu dem di julli ji am ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy waaye waaye su fekkente ne nag dañ leen a fekk ci biir maanaam mën nañu continuer ngir sante ko yàlla borom bi subhaanahu wa taala maanaam si continuer julli baaw naan gi ngir sante ko borom bi subhaanahu wa taala kon li nga xamante ne moom mooy kon bu ngelaw li uppee bi nga xamante ne moom lay indi maanaam loolu imaam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi buntu bi ngir leeral ne maanaam bu ngelaw li uppee lan la ñu war a def ak lan mooy comportement bi nga xam ne moom la ñu war a am amma ñaan yi nga xamante ne moom mooy ñaan ya ca wax nañ ko léegi léegi nag mu daal comportement bi nga xamante ne moom la ñu war a am moom lay indi ci xadis bi mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awal kitaab lay haddathana Sa'id ibn Abi Maryam te moom mooy Sa'id ibn al-Hakam ibn Muhammad ibn Salim moom lañ gën a xam ne mooy moom mooy Abu Muhammad di ibn Abi Maryam al-Jumhi rahimahullahu ta'ala di waa Misra moom eh, mu ne qaala axbarana Muhammad ibnu Ja'far bi nga xam ne moom lañ gisoon eh, ci jotaay bi wees mooy al-Ansari Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Ansari mu ne qaala axbarani eh, Humayd te moom mooy at-Tawil annahu sami'a anasan muy anas ibn sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu yaqulu mu ne kaanat nekkoon na ar-rihu ngelaw gi ash-shadidatu di aji tar iza habbat saa yu daan upp orifa daat na xam deefaat na xam zalika loola fii wajhi nabi ci xar kanamu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ngir bàyyi xel gi muy bàyyi xel moomeelu borom bi subhaanahu wa taala ak kattanam ak sañ-sañam maanaam ci ne ah moom kat lu ko neex rek lay def loolu moom moo tax um, daf daan moom nga xam ne xam na boroomam subhaanahu wa taala ak sañ-sañ gu mag bi nga xamante ne moom la am ci alak nit ñi maanaam teyit léeg-léeg muy indi ay mbir yoo xamante ne nit ñi dañuy foog ne xéewal la ndekete mbugal moo laqatu ci ginnaaw comme li nga xamante ne noonu la ko waa ahqaaf comme wadkur afa aadin iz anzara qawmahu bil ahqaaf maanaam ñooñu moo tax ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy nit yu yente yàlla huud yi alayhi salaatu wassalaam li nga xamante ne moom moo leen daloon Euh, euh, niir yi di dajaloo dañ ne qaalu hadha aaridun mumtiruna maanaam lii de ak gaar maanaam mooy niir yi nga xamante ne ñoo ñëw nii dañoo tiim rek maanaam ngir ngir war maanaam ngir tawal suñu kaw mu ne qaa bal huwa mastajaltum bi riihun fiiha adabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi al qawma al mujrimin mu ne ah lii de déedéet lii ngelaw du ngelaw lool de moo tax alquran ne rihan sarsaran fi ayyamin nahsin mustamir maanaam naka noonu tamit noonu la waxee naan euh, mooy fi mu naan euh, kazzabat samuud wa aadun bil qaari'a fa amma aadun fa uhliku bi rihin sarsarin aatiya saxxarahaa alayhim sab'a layaalin wa thamaaniyata ayyaamin husuuman fataral qawma fiihaa sar'aa ka'annahum a'jaazu naxlin xaawiya fa hal taraa lahum min baaqiya maanaam loolu Euh, daan ci ñëw ci kanam insha allahu taala ci bi nga xamante ne moom mooy buntu bi tegu ci buntu bii ñu nekk insha allahu taala kon loolu moom moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan maanaam nekk koo xamante ne gis na nit ñooñu la leen daloon moo tax xelam daanu toon dal bu gisee ngelaw la muy ñaan boromam subhaanahu wa taala ci xam ne comme ni nga xamante ne noonu la alquran di waxee ci mbiri ne lii moom yàlla moom borom subhaanahu wa moom mu tuddee boppam al-Mu'izz tuddee boppam al-Muzill mooy ki nga xamante ne mooy joxe nooteel ak teraanga waaye moom mooy ki nga xam ne moom mooy toroxalaate moom borom bi subhaanahu wa ta'ala moom mooy moom mooy al-Mukrim moom al-Mukrim mooy kiy joxe teraanga waaye mooy al-Muhin mooy kiy doyadelaate moom borom bi subhaanahu wa ta'ala moom mooy ar-Rafi' mooy kiy yëkkati ka waate waaye moom mooy al al-Muzill mooy kiy euh, euh, euh, al-Xaafid kiy wàcce waate moom borom bi subhaanahu wa ta'ala moom mooy alhaadi mooy kii gindiwaate waaye tamit moom mooy ad-daal moom mooy ki nga xamante ne moom mooy kii sànkaate yooyu yëpp xam gi nga xamante ne moom la ko xam ànd ak ne alquraan bi nga xam ne moom mooy jëmmi alquraan bi ànd ak li muy nekk njariñ yëpp loolu la borom bi subhaanahu wa taala dajale ci biir mu ne wa nunazzilu min alquraan maa huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'miniin wala yaziidu zaalimiina illaa xasaara maanaam alquraan a ngi nii moom mooy li gën ci kawe lépp waaye nee na wàccee nañ ci alquran loo xamante ne day saafara mu nekk tamit jëmmi yërmande ñeel ñi nga xamante ne ñoom ñooy woy gëm ni waaye nag du yokk tooñkat yi lu dul ak pertale loolu bu fekkente ne alquran la mën a mel noonu laak ak taw waxumala ak ngelaw naka noonu comme alquran ci boppam bu al borom bi wax na ne subhaanahu wa taala bi bihi kasiiran wa yahdi bihi kasiiran borom bi subhaanahu wa taala ci jëmmi alquran bi ci lay gindee ñu bari waaye ci lay sànkee ñu bari. maanaam tamit loolu yëpp segam noonu la demee moo tax mbir mu nekk boo xamante ne nit ki jàpp na lii xéewal rek moo ci mën a ne borom bi subhaanahu wa taala dana ca jaaree mbugal nit ki xanaa gisuloo ndox moom la mbugalee Firawna moom la mbugalee yent maanaam euh, nitu yent yàlla Nuux i alayhi salaatu alayhi salaatu wassalaam ànd ak ne ñooñu lay wax ne ñoo gën a kàccoore ci nit te ndox bii nga xamante ne moom mooy taw buy jariñe maanaam ndox moomu la leen bugale maanaam te ñooñu mun a wa qawma nuuh min qablu innahum kaanu hum azlama wa atgha maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy yent yàlla noox ay nitam ñi ci lu jiitu ñoom ñoo dàqoon a tooñ te ñoo gënoon a beew ak ñeneen ak yeneen yoo xamante ne day tegtale ne maanaam mbir yooyu nga jàppe ne ay xéewal la maanaam muy taw bi loolu borom bi subhaanahu wa taala da ci mbugalaate naka noonu ngelaw li bu fekkente ne tawagul ngelaw loolu ak tooke mën na cee nekk mu mu daal di lakk yàq lépp loo xamante ne romb na ko wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari rahimahullah taala fii rek la ko indi moom it moom rek moom moo ko indi ci waa ashaabu kutubu sitta imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro douze mille six cent vingt ak douze mille six cent vingt et un kon gis ne waa ashaabu kutubu sitta kon imam al-Bukhari rek moo ko indi te fii rek la ko indi rahmatullahi ala al-jami' mu ne baabu qawli nabii sallallahu alayhi wa sallam nusirtu bis sabaa maanaam qaala nabi baabu buntu qawli nabii waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nusirtu dimbalif na bis sabaa ci as-sabaa as-sabaa nag ngelaw ngelaw la loo xamante ne maanaam dafa am volet zahir ak volet baatin maanaam dafa am ci côté bi nga xamante ne moom mooy bu zahir bi am côté bi nga xamante ne moom mooy côté baatin bi Euh, loolu euh, um, li nga xamante ne moom la alquran di tudd maanaam di wax fi nga xamante ne foofu la ko dëmbalee moom mooy fi muy waxee ne euh, ma is ja'athum rihun naka la ko tax ci suratul ahzab mooy fa arsalna alayhim rihan wa juludan lam tarawha waaw fa arsalna alayhim rihan wa juludan lam tarawha maanaam borom bi subhaanahu wa dafa yabal ak ngelaw ba war ak ak ak ak ak mooy armée boo xamante ne yéen doo ko gis maanaam loolu mooy ñi nga xamante ne mooy douze mille personnes yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëwoon maanaam nekk armée bu mag ñëw songoon Madinatul Munawwara ci ghazwatul Ahzab ala Madinatul Munawwara ala sakina afdalu salaatu wassalaam ba ñu defoon xandaq yi da gas ko maanaam kàmb yooyu mooy tranchées yi boobu nag nga xamante ne ñoom dañuy ñëwoon ba ni dañuy dugg ci waaye ak ngelaw la borom bi subhaanahu wa taala yabal moo tax mu ne fa arsalna alayhim maanaam mu nekk ngelaw boo xamante ne ngelaw lu sedd la loolu moom moo leen dawloo loolu moom mooy as-saba maanaam ngelaw li nga xamante ne tamit euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañuy wax. ci ngelaw yi maanaam naka la am na ñu wax ne fi nga xamante ne moom la as-sabaa bi tibbee mooy digg digg digg jant bi maanaam foofu lay jóge maanaam bu ko defee mu daal di wàcce daal di jëm li nga xamante ne moom mooy euh, euh, ci ci suuf maanaam li aju ci wàllu suuf naka noonu nag am na tamit li nga xam ne li gën a nga xam ne moom la ñu wax bu ñu xoolee li wax yi borom xam-xam yi wax rahmatullah ci wuute di ñu wuute ci as-sabaa naka lay mel maanaam dañuy wax ne as-sabaa moom mooy ngelaw li nga xamante rek côté. penku lay da lay dawe maanaam mashriq mooy côté eh, est bi ngelaw li nga xamante ne moom mooy jóge côté maghrib bi moom mooy ak dabuur maanaam beneen bi nga xamante ne moom mooy ngelaw bi nga xamante ne tamit dañuy wax ne ngelaw lu sedd lay doon alors que ak dabuur ngelaw lu tàng lay doon maanaam loolu mooy li nga xamante ne moo leen wutale lii nag moom mooy côté zahir bi waaye dëgg la ne yenente ti sallallahu alayhi wa sallam borom bi subhaanahu wa ta'ala dimbalee na ko ci as-sabah maanaam mooy beneen reex réexu saba mooy ngelaw loolu nga xamante ne dafay uppee ci xadara yàlla bi di wàcc ci kaw mindeef nga xamante ne képp koo xamante ne dal na la maanaam nga noyyi ko wala mooy mu dugg la borom bi subhaanahu wa taala dalay tànn boole la ay nitam yi ko xaw maanaam nga am xii mu boole la ci ñi xamante ne ñoom ñooy borom texe yi ak xéewal yu rëy ñu moo tax ñoom dañuy upp waaye nag jamono ji ñuy upp loolu borom bi subhaanahu wa taala moo koy tànn waaye saa yu ñu uppee mooy réexu saba maanaam saa yu ñu uppee maanaam bu yegsee ci ñi ci ñi mu dal rek ñoo ko noyyi ñooñu moom seen affaire baax na ba faw yàlla borom subhaanahu wa taala yëkkati na leen ci xadaraam bi boole leen ci ay nitam ñi ba faw yàlla nañu borom subhaanahu wa taala boole ci ñi nga xam ne dañuy noyyi réexu saba googee ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana muslim te moom mooy al imaam abu amr muslim ibn ibrahim al farahidi di waa basra rahimahullahu taala qaala haddathana Shu'ba mooy ibn al-Hajjaj al-Ataki al-Wasiti thumma al-Basri soo mën a an al-Hakam te moom mooy Abu Muhammad al-Hakam ibn Utayba al-Kindi mu ne an Mujahid mooy ibn Jabr rahimahullahu ta'ala Abul Hajjaj an ibn Abbas radiyallahu anhu Abdullah ibn Abbas Abu Abul Abbas radiyallahu ta'ala anhuma Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya naka bi sallallahu alayhi wa nee na nusirtu dimbaleef na ma bi sabaa ci ngelaw loolu nga xam ne mooy ngelaw lu sedd loolu di uppee pe di uppee ma wa uhlikat waaye alak nañ aadun nit yente yàlla huudi Ah, muy aat muy ña nekkoon ci al ahqaf bi dabbuur ci ngelaw loolu nga xamante ne moom mooy dabbuur di di di ngelaw lu tàng te di uppee li nga xamante ne moom mooy sow te ngelaw lii nga xamante ne moom la ñu alage maanaam moo tax lii nga xam ne mooy tegtale ne ngelaw lii mooy ak saba du ngelaw rek boo xamante ne dañ koy faral di gis nii ak dabbuur du ngelaw lu ñuy faral di gis ni li koy wane maanaam te mooy wane ni définition bi ñuy wax ne mooy rek day wàccee day day uppee penku rek ak day uppee sow kese et que boobu kese doyut mooy ne ngelaw loolu dafa bokk ci junuudullahi maanaam dafa bokk ci armée wu yàlla bi naka noonu dabbuur tamit dafa bokk ci armée yàlla bi maanaam te ngelaw loolu mooy ngelaw li alagaate moo tax mu ne euh, dabbuur moom lañu ñu alagee ñi nga xamante ne ñoom ñooy aat comme ngelaw la goo xamante ne niñ ko gisee mu ne fa amma aadun fa uhliku bi riihin sarsarin aatiya maanaam dañ leen a euh, alagee ngelaw loo xam ne dafa tàng jër maanaam di upp maanaam euh, saxaraha alayhim sab'a layaalin wa samaniyata ayaamin husuma maanaam borom bi subhaanahu wa ta'ala daf leen koo tàggatalal juróom-ñaari fan ak juróom-ñetti guddi yoo xamante ne dañuy tegtaloo rek tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha nga xamante ne lépp lu mu romb rek daf koy mabal fa asbahu la yura illa masakinuhum suñu bi ñu xëyee gisuñu leneen lu dul seen dëkkuwaay sayyidna Hud alayhi salaatu wassalaam keroog moom bërëb ba mu demoon toog fa foofu rek la ngelaw la ak ñëw ñëwut moom ci benn xur lañ nekkoon moom ak ña ko gëmoon lu tolloog ñeenti junni nit ñoo fa nekkoon ñooñu rek ko ko gëmoon waaye ngelaw li bi mu uppee ca ñeñe def moom ñoom ñëpp alko ngelaw li ku romb nga alko mu nekk ah ka annahu a'jazu naxlin xaawiya comme ay dàkki tàndarma yuy xaweeku di di di di daanu maanaam te ngelaw bu fekkente ne dem na ba mel noonu mooy ne ngelaw loolu bokk te ñun ngelaw yi ñuy faral di gis tout le ak ne am na ñoo xam ne borom subhaanahu wa ta'ala dafay xiirtal ci ñoom yenn ngelaw yoo xamante ne lu nu romb di yàqu maanaam comme ñoom Katarina comme que temps yële am na ñu jaaroon Amérique fàtte naa seen tur ñooñu noonu nga xamante ne fu ñu romb rek yàqu maanaam te ngelaw li nga xamante ne euh, euh, euh, moo tax saa yu naree ñëw ngi gis gaa yi dem di tuxu waaw ànd ak loolu yëpp bu tere dégâts yi mën loolu gis naa sax te jamono jooju président ba ñëw naan gaa yi ay gërëgër ndax ndax dix-neuf rek a dee maanaam. Euh, loolu yàlla yàlla li nga xamante ne kon moom mooy ngelaw ngelaw li nga xamante ne moom mooy ngelaw lu foor yooyu noonu yi mën a yàq yooyu gis nga Nouvelle-Zélande moo fa yàqoon moo yàqoon Nouvelle-Calédonie ak voilà dëkk yooyu noonu maanaam yooyu ba tey taxut mu yegg ci niveau bii nii parce que niveau bii maanaam ñoom lu mu romb moo tax réexoon ngelaw la fii xaar nekk na ca ngelaw la azabul alim mbugal bu metti maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo leen dalal maanaam loolu moom moo tax ngelaw loolu xattaa ci baatin képp ku mu uppee képp ku ko noyyi maanaam spirituellement dee nga yàlla ñu yàlla musal ci boobu ngelaw te may ñu ñu bokk ci ñi nga xam ne ñun ñooy noyyi ngelaw faba boobu nga xamante ne moom képp ku mu laal bokk nga ci ñi texe abadan ba faw te borom bi subhaanahu wa ta'ala da ci xabaraam bi daa iman ba faw maanaam dootoo ko ñàkkati dootoo ko mën a dootoo ko nga bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ni xéewal lool te ñooñu la yenente bi ngelaw loolu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom la ñu dimbale yenente bi alayhi salaatu wassalaam euh, nga gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi kon buntu bi maanaam indi tamit lii di wane ne maanaam yow bul bul jam rek ci aspect exotérique maanaam ni rek affaire bi nii way mi ngi tawu tawul nangam bul jàppee mbir mi dara loo xamante ne lu anodin la lépp lenn ci mbir yi ay xéewal mën na ke nekk waaye lépp lenn ci mbir mi ak mbugal mën na cee nekk waaye ñi nga xamante ne ñoom lay nekk ci ñoom xéewal mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroomu njub topp yoonu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam amma ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy ñiy rëy rëylu moo tax alquran ne fa amma aadun fastakbaru fil ardi wa qaalu man huwa ashaddu minna quwwa awalam ya'lamu anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kaanu bi ayatina yajhadun moo tax lan moo am fa arsalna alayhim rihan ñoom ngelaw lañ leen lañ leen alage ñoom luñ doon wax kan moo ñu ëpp doole kan moo ñu ëpp doole ah nahnu ashad ah man ashaddu minna quwwa kan moo ñu ëpp kattan fi mu toll ñun ñoo ne adduna bi ñun ñoo moom lépp mën nañ lépp nga xamante ne seen kër yi borom subhaanahu wa ta'aala lam yuxlaq misluhaa fil bilaad amul benn dëkk bu mel noonu bu mës am am ñu ko bind ànd ak loolu yëpp borom subhaanahu wa ta'aala ba mu leen di alak ngelaw la leen alak xam nga ngelaw dañuy jàpp ne lu woyof la amul doole. nangam mais li gën a woyof mooy li nga xam ne da nga koy nooyi sax doo ko yëg xam nga fi mu toll ëpp ci nit ñi bu ñu feebaru bu ñuy nooyi duñ yëg ne sax maanaam nooyi gi fi mu am na dara lu ci maanaam duñ sax yëg ngelaw laa ngi di génn affaire yi et cetera ngelaw li di leen romb di leen laal te duñ xam ne mi ngi leen di laal lu woyof loolu moom la leen yàlla mbugale ñoom ñi doon wax ne ñoo ëpp kàttan ñépp maanaam mu ne xanaa xamuñu ne yàlla mi nga xam ne moo leen bind moo leen ëpp kàttan ah dégg nga kon euh, loolu moo tax loolu imaam al-Bukhari moo tax mu indi xadis yi fii di leeral maanaam mbir yooyu taala moom xadis bi imaam al-Bukhari indi na ko xadis numéro trois mille deux cent cinq ak trois mille trois cent cinq imaam Muslim indi na ko xadis numéro neuf cent imaam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro neuf cent cinquante-cinq 2013 2982 3171 3338 ak 3540 kenn den gis ne waa asxaabu kutubu sitta maanaam waa saxiix rek ñoom ñoo indi xadis bi maanaam mooy eh, borom saxiix im maanaam waaye amma ñi nga xam ne ñoom ñooy ñeneen ci asxaabu kutubu sitta indiwuñu xadis bi rahimallahu al-jamii' mu ne baabu ma qiila fi zalaazil wal aayaat baabu buntu ma li nga xamante ne qiila waxees na ko maanaam moom mooy ay mbir yoo xamante ne wàcc na ci fi euh, ci ci ci te mu nekk ay mbir yoo xamante ne euh, euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam leeralal na ko ba pare wax na ko ci fi zala'id ci ay rëngi-rëngi suuf si wal ayaati ak mandarga yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk maanaam mandarga yi nga xam ne ñooy tëkkale ne adduna leen mu tukki wala boog mandarga yi nga xam ne ñooy tegtale ne borom subhaanahu wa taala am na kattan bu rëy ci kaw jaamam yi te lu ko neex lay dogal ci seen kaw ba ñu war koo bàyyi xel loolu tamit mooy euh, buntu bi loolu lay leeral li nga xamante ne tamit moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ci kitaabul istisqa te fi di wax ci loolu moom mooy ne euh, euh, bu ñu xoolee borom bi subhaanahu wa taala dafa am kattan goo xamante ne maanaam buy wàccee Euh, taw ñaare léeg-léeg lu ëpp ci ringi ringi yi di am mooy li ñuy euh, tuddee tremblement de terre ak yu mel noonu day àndaaleeg taw maanaam lu ci ëpp day ànd ak taw te kon moom moo tax ñu naa nañ ko bàyyi xel tamit ne bu ñuy baaw naan itam nañu bàyyi xel kattanu borom bi subhaanahu wa taala te it nañu muslu ci mboolem lor yi nga xam ne ñoo mën a wàcce te tukkee ci taw boobu te loolu bokk na ci mooy mbënd gi nga xamante ne moom moo mën a am wala dëkk yu taa yi nga xamante ne fi mu toll day yàq maanaam kër yi yàq li nga xamante ne moom mooy yoon yi ak yeneen yu mel noonu yooyu yëpp mu bokk ci li nga xamante ne dañ ko war a bàyyi xel saa yoo xamante ne ñu ngi sàkku borom bi subhaanahu wa taala wàcceel ñu taw te it léeg-léeg borom bi subhaanahu wa taala bañ a wàcce taw fekk yooyu la ñu musal maanaam tamit ñu gis ne loolu yëpp xéewalu la bi la subhaanahu wa taala ñu daal ko ciy sant daal ko ciy gërëm mu ne qaala bil isnaad al muttasil feewal kitaab lay haddasanaa abul yamaan te moom al imaam al hakam ibn naafi' al bahraani rahimahullahu taala al himsi qaala axbaranaa Shu'ayb te moom mooy abu bishr ah dinaar wala al-Qurashi Shu'ayb ibn Dinar al-Qurashi qaala akhbarana Abu Zinad te moom mooy Abdullah ibn Zakwan al-Qurashi di waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam an Abdurrahman al-A'raj maanaam mooy ibn Hurmuz al-A'raj an Abi Hurayrata Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam qaala wax na an-nabiyyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa taquumu du taxaw mukk as-saa'atu saa maanaam moom mooy adduna bi tukki xatta mbete yuqbadu ñu daal di yëkkati ñu daal di nëpp al ilmu xam-xam maanaam xam-xam nag buñ koy yëkkate kenn du ko yëkkatee ci rek jekki-jekki rek maanaam ñu ne é léegi jekki-jekki nit ñëpp fàtt nañ lan xamal déedéet comme ni nga xam ne noonu la ko waxee moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne innama yuqma innama yuqbadu bi mawtil ulama hatta idha lam yubqi aliman ja ittakhadha an-nas ru'asa juhalan fa aftawu naasa bi ghayri ilmin fa dallu wa adallu loolu la borom bi subhaanahu wa ta'ala di yëkkatee xam-xam maanaam moom mooy ñi nga xamante ne mooy day yëkk di jëy benn par benn benn par benn borom xam-xam yi di génn adduna te du ñu am ñeneen ñu leen remplacer maanaam bu ko defee ñàkk renouvellement boobu noonu ci génération yi moom mooy ku nekk toog yaafus maanaam ne du du góor góorgóorlu ci xam-xam bi du def yitte bi bu ñu waxee rek ñu ne ñee kenn mënta mel ne ñoom maanaam ñu daal di yem ca loola lii moom mooy indi ñu jékki-jékki kenn dootu amati xam-xam nag léegi bu boobaa nan la ñuy def nit ñi dañuy jël ay ñoo xam ne dañoo réer ñu teg leen ci kaw maanaam daal leen di jël ñu ñoom ñuy wax ci diine di ci leeralal nit ñi di ci ubbee waaye ay mbir yoo xamante ne lépp ak cànkute la bu ko defee ñu daal di sànk nit ñi daal di sànk ñoom ci seen bopp alku daal di sànkaate alagaate loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo leen di moom mooy ne noonu la ñuy yëkkatee xam-xam wa taksur te day bëri ak zalazelu li nga xam ne mooy suuf si ni ñuy yëngatoo maanaam tremblement de terre yi dañuy commencer bëri loolu tamit soo ko gisee rek mooy yowmal xiyaamati mi ngi daal di waaj a jot woyataa xaarab te dafay jegewantoo ak zamaanu jamono yi lii nag dafa am lu bëri lu muy tekki bu njëkk bi moom mooy ne jamono yi dañuy daal di jegewantoo ci ne dafay gaaw maanaam nit ki dafay toog kom ni nga xamante ne ni mu daan gisee ne ak lii da maanaam day gis ni léegi ak ak morom mi comme weer ak weer weer ak weer mel ni comme semaine ñaari semaine maanaam diggante ñaari semaine mel ni bés maanaam mel ni ñaari bés wala boog waxtu yi gaaw lool maanaam yu mel noonu loolu benn maanaa nit ñi bu ñu demee ba ñëpp dëppoo ci ne nii la mbir yi gaawee maanaam loolu mooy ne àddunaa ngi waaj a tukki beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom lay mën a tekki moom mooy ñi nekk ci jamono ji nit ñi seeni yëg-yëg day xaw a nuroo maanaam moom mooy seen jikko yu bon yi nga xamante ne moom la ñuy amee ak tamit maanaam bëri euh, euh, maanaam ni nga xamante ne noonu la ñuy commencé mel noonu day commencé jege wantoo nga xamante ne mu musiba yi leen di dalit day jege wantoo moo loolu moom mooy jamono yi dañuy jege wantoo naka noonu tamit euh, beneen mbir bi moom mooy bi mu mën a tekki moom mooy ne jamono bi day jege wantoo ci ne loo xamante ne maanaam daan nga def weer ngir mën faa dem léegi mën nga koo def ci ay waxtu ngir mën faa dem loolu tamit mooy ne jamono yi day jege wantoo maanaam yooyu yëpp ay mandarga la yoo xamante ne day wane ne adduna bi mi ngi waaj maanaam nag lu mu am benn mbir boo xamante ne mat naa bàyyi xel mooy li ñu tuddee aaya yooyu mooy wala dañ leen di wax tamit ashratu saa mooy yiy tegtale ne yi jamono adduna mi ngi waaj a tukki yëpp duñu ay mbir yu bon maanaam ay mbir la rek yoo xam ne dañ naan la signe la bu lay wan ne àdduna ngi waaj a tukki mais ne moom ci jëmmi boppam mbir mu bon la maanaam loolu tamit lu mata a bàyyi xel la mu ne euh, watazharu fitan maanaam fitna yi daal di nga xamante ni fitna yi dañuy feeñ waaye bëri ba nga xamante ne nit kuy xoole ku ne dina gis ni fii fitna am na fa nit ñi musiba yi maanaam coow li bëri maanaam mbamb yi maanaam xeetu fitna gu nekk rayante gi xeex Euh, ak voilà maanaam li nga xamante ne moom mooy dummóoyuloo nit ñi ci yoonu yàlla ak li leen di dummóoyuloo seen àllaxira lépp di commencer di gën di bëri di gën di feeñ maanaam noot ëpp doole mooy tasharu mooy dafay noot maanaam ëpp doole nit ñi wa yasuru mu bëri tamit alharaju maanaam ak ak bëli maanaam mooy rey loolu lay tekki mais euh, parce que alharaju day tekki maanaam wax ju dul dëgg gu bëri loolu tamit daf koy tekki maanaam day tekki tamit ak yàqute gu bëri moo tax maanaam lépp loo xamante ne lu bon la te bëri loolu day tekki al haraj maanaam moom moo tax mu ne wa huwal qatl waaye fii li muy tekki moom mooy wa huwal qatlul qatl maanaam te moom mooy al qatlu rey al rey al qatlu rey walaa maanaam li rey gu bari maanaam nga xamante ne benn waaye mooy bés benn bouton kese mu daal di dóor fenn rek maanaam euh, maanaam junni nit dee wala téeméeri ni dee wandoo maanaam nga gis ne ay hécatombe te loolu bokk na ci tey bu ñu xoolee ñaari guerre mondiale yi ñu romb ci siècle bii weesu loolu rek daf koy tegtale nga xam ne ay millions ngi nit ñoo dee xoolal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne euh, vingt-neuf la guerre yoo xamante ne amul benn maanaam bu ñu boolee ni dee ñëpp ci kaawu yéefiri ak jullit ñi ñëpp leen boolee ñëpp matuñu mil lépp matul mil ci kaawu jullit ñi ak yéefiri xaajul ba koy mat sax mais xoolal fee première guerre mondiale benn benn guerre kese moom ay millions dee ci deuxième guerre mondiale loolu maanaam civilisation fan la féete maanaam fan lañu mën a waxee ah maanaam ak yeneen ak yeneen tey ngay gis tamit ay mbir yu bari yoo xamante ne yu mel day am ak tamit ay nit ñoo xamante ne dañ leen di tooñ rek ñëw maanaam comme ni ko beneen xadiis bi waxe maanaam nit ki day rey te du xam lu tax mu reyee mais nit ki tamit day dee te xamul lu tax ñu rey ko maanaam cause bi tax sax tey ñu ne euh, maanaam benn waay daal mooy taxaw fële xool nu mu ko neexe mu xool moom ni mu bëggee mbir mi arrangé ko mu yónni armée bi ñu dem ñu dem rey ay nit ñu dul jeex mu daal ne finalement nit ñibbi fi xam nga foofu mënuñu fa toog nit ñu nekk foofu fitna bu rëy nekk fa ñuy reyante mu ne noo xam nga rek finalement on s'était trompé dañoo juumoon nangam nangam après jeex na maanaam kii reyee xamul lu tax muy reyee ki ñu rey xamul lu tax ñu rey yal nañu yàlla sàmm xatta mbete mu yaksuro mu bëri fii ku ci yéen almaalu alal gi fa ya fii muy bëbb maanaam alal gi tamit day commencé bëri maanaam <laughs> voilà bu di di bëbb alal ju bëree bëree bëri nit ñi da ngay gis loo xamante ne tey maanaam ñoo xamante ne tey dañuy am li seen baay yi maanaam ñoom dañuy nekk ay xale maanaam yor ci alal loo xamante ne seen baay yi dund nañ ba retraité ak amuñu walaat gi mais ñoom ñu mën koo yorandoo te mu nekk ñu bari ñoo xamante ne maanaam affaire bi bari di di génne fu nekk alal ji tuuroo fu ne muy maanaam voilà ñuy am lu nekk ba pare di ko xeet nag yal nañu yàlla sàmm hadith bi gisoon na ko ci euh, kitaabul ilm hadith numéro quatre-vingt-cinq hadith dinañ ko gisaat hadith numéro mille quatre cent douze deux mille deux cent vingt-neuf deux mille quatre cent soixante-seize six mille trente 7061 ak 7121 imam Muslim indi na ko xadis numéro 1000 ak xadis numéro 155 ak 157 ñetti yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 4255 imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 200 2233 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 4047 4052 ak 4078 boobu Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi dañu gis ne kon waa xam kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko moom def rahimallahu al-jamii' na qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathanaa Muhammad ibn al-Musanna te moom mooy Abu Muusaa az-Zamin wa Basra rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Husayn ibn al-Hasan te mooy Abu Abdullah al-Husayn ibn al-Hasan ibn Yasaar al-Baghdaadi di waa Basra ginnaaw ga mu nekk waa Baghdaad nga xamante ne waa Basra rek ñoom ñoo solo ci moom mu ne qaala haddathanaa ibn Awn te moom mooy Abu Awn Abdullah ibn Awn ibn Artaban al-Muzani rahimahullahu ta'ala di waa Basra mu ne an Naafi' di mawla sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma an ibn Umar mu sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na ay nee na allahumma yow buur yàlla mi tur yu rafet yeeg me la yëkkati koy barik yàlla nga barkel la naa ñeel nu fii Shaamina ci suñu Shaam wa Yamanina ak suñu Yaman maanaam Shaam euh, Euh, moom mooy lépp lu ak mooy côté Palestine euh, Syrie Jordanie maanaam foofu moom mooy Sham maanaam mu daal wax ne yàlla nga barkeel na ci suñu Sham ak ci suñu Yaman qaala mu ne qaalu ñu ne ko wa fii dina ak suñu Najd xanaa maanaam Najd moom mooy côté bi nga xamante ne moom moo nekk ci kaw laataa ngay yegg ci ci Sham bi maanaam euh, ci péninsule arabique bi mm-hmm. foofu moom mooy Najd mu ne ko yow fii Najdina Euh, mu ne ko mu ne ko mu yente mu ne alqaala mu ne allahumma yow buur yàlla misturi rafet yi mel yëkkati kii baarik yàlla nga barke lanaa ñeel ñu fii saamina ak suñu saam wa fii yamanina ak suñu yaman qaala mu ne ñu ne ko wa fii najdina ak suñu najd xanaa qaala mu ne qaala hunaaka zalazil foofu lay mbir yi yëngatoo yi yëngatu foofu lay jóge wal fitan ak fitna yi foofu tamit lay jóge wa bihaate foofu yatluu ci lay génnee xarnu seytaan maanaam euh, kuréelu seytaane te li nga xam ne mooy li ëpp ci borom xam-xam yi nag li ñu ko fiire mooy dajjal maanaam ne masiixu dajjal buy njëkk a feeñ côté boobu lay njëkk a ci côté maanaam côté boobu noonu bu ko defee nag ci lay wëri dëkk yi yi ci àddina bi waaye fi mu dul mën a euh, fi mu dul mën a agsi fi mu dul mën a agsi moom mooy Makka ak Madina ñoom ñaari dëkk yooyu moom munu faa dugg yenent bi ni mu ko waxee sallallahu alayhi wasallam maanaam bu ñëwee dana dugg dëkk yëpp ba mu des Makka ak Madina ndax bu ñëwee day fekk ay malaaka taxaw ci buntu yi yor seen ay jaas maanaam euh, li nga xamante ne tamit moom moo mata signalé ci euh, hadith bi moom mooy Sham ak Yaman barke bi nga xamante ne moom la ñu am boo xamante ne yeneen dëkk yi amuñu ko ci kaw suuf si maanaam mooy euh, comme li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam ne al imaanu yamaniya maanaam buñ tàmbale buñ nekk demoon ci Sahih imam Muslim dañ ko fa fekk maanaam te yaakaar naa gis nañ ci benn yoon ci xadis sax Sahih imam al-Bukhari maanaam ne yaman euh, dafa nekk dëkk boo xamante ne dafa barkeel ni nit ñi nga xam ne ñoo gën a nooy xol gën a sell la ngëm maanaam foofu la ñu dëkk wala fa la ñuy cosaanoo maanaam te loolu tax loolu moo leen topp ba nga xamante ne waa ansaar boo leen seetloo maanaam waa ansaar li tax ñoom ñu njëkk a gëm tamit mooy ne ñoom seen yaman la ñu jóge maanaam foofu la ñu jóge ñëw installé wu ak yeneen ak ñeen ñoo xamante ne kon maanaam naka noonu Sham nga xamante ne mooy suuf si nga xamante ne mooy ardul mahshar mm-hmm. te Sham mooy suuf si nga xamante ne tamit foofu la barke bi nekk comme li nga xam ne alquran moom la wax moom mooy al ardul mubaraka suuf su barkeel nga moom na allati barakna hawlahu maanaam tamit mooy al masjid al aqsa allati barakna hawlahu mooy li nga xam ne dañ koo barkeel li ko wër mooy mooy dëkk bi mooy Sham maanaam foofu yëpp ay barke moo fa nekk naka noonu ñi nga xam ne ñoom ne al comme ni yent bi sallallahu alayhi wasallam al abdalu bi Sham te loolu tamit yeneen maam ku mel ne eh, imam al-Hasan al-Basri daf ko doon wax ak Seydina Abdullah ibn Abbas ak mooy ne Abdal ci Sham la ñuy féete maanaam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yëpp day tegtale ne Sham maanaam dëkk la boo xamante ne dëkk bu mag la ci biir dëkk yi maanaam naka noonu barke bi fa nekk am maanaam amut ci yeneen dëkk yi comme ni nga xamante ne noonu la leeral waaye nag day tegtale tamit ne Najd problème bi mu mag bi nga xamante ne moom la am ngir ne foofu yeneen bi sallallahu wax na ne foofu la. fitna yi di jóge maanaam te foofu la suuf si di yëngoo te foofu la euh, maanaam te ndax ndax lan mu ne ndax masiixu dajjaal buy feeñ côté boobu lay njëkk a feeñee maanaam commencé yàq nag di wër di yàq déedéet masiixu da euh, naj non non Sham waaw Sham Palestine Syrie euh, Jordanie mooy côté boobu moom la ñuy wax Sham maanaam Sham léegi maanaam bu ñu ko waxee Syrie la ñuy wax mais avant buñ ko daan wax zone géographique boobu yëpp moom mooy Sham voilà Yaman moom xam nañ ko moo nekk ci côté Arabie saoudite mais côté ba lëna la euh, voilà léegi naj la nag moom mooy boo génnee Makka ak Medina ak maanaam côté boobu nga génn ko jëm ci kaw tuuti maanaam foofu moom mooy naj la dégg nga euh, Euh, beneen bi ci des moom mooy ne xadis bi li nga xamante ne euh, moom mooy li gën a dëgër ci xadis bi euh, mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moom moo ko wax maanaam dafa nag ci ñu tudd yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax li mu nekkee ci riwaayat al-Husayn ibn al-Hasan bii nii waaye bu ñu am na ci yeneen yoo xamante ne ku mel ne Azhar as-Samman ko ci Ibn Awn moom nga xam te ne mu leeral ci ne yenente bi sallallahu alayhi moo ko wax comme ni nga xam ne noonu la nekkee ci kitaabul fitan ci sahih bii di imam al-Bukhari rahimahullahu euh, taala li nga xamante ne nag moom kon moom moo tax fii beneen bi ci def maanaam moom mooy ne kon dañu gis ne euh, riwaaya bii mu indi nii dafa ne rek euh, an ibn Umar radiyallahu taala anhu annahu qaala waaye xam nañ ni wax jumel nii maanaam du nekk loo xam ne mawquf la maanaam xattaa bu doon mawquuf la maanaam mu yem ci saxaaba day am foog mu rafet ak teg maanaam loo xam ne yenente bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam ngir ne wax jumel nii kenn du ko wax ci mu xel maanaam loolu nag imam al-Bukhari dana indiwaat hadith bi hadith numéro trois mille cent quatre trois mille deux cent soixante-quatorze trois mille cinq cent onze cinq mille deux cent quatre-vingt-seize sept mille quatre-vingt-douze sept mille quatre-vingt-treize ak sept mille quatre-vingt-quatorze numéro deux mille juróom benn yoon imam at-Tirmidhi indi na ko hadith numéro wala boog imam Malik indi na ko hadith numéro 2794 imam at-Tirmidhi indi na ko hadith numéro 2268 ak ko indi maanaam kon ñu gis ne waa ashaabu kutubu sitta imam Bukhari imam Muslim ak imam at-Tirmidhi ñoom ñoo ko indi amma imam Abu Dawud ak imam an-Nasa'i imam Ibn Maaja ñoom ñëpp ko rahimallahu al mu ne baabu qawlillahi ta'ala baabu buntu qawlillahi waxu buur yàlla ji ta'ala aji kawe ji wa taj'aluna te ngeen def rizqakum seenu wërsëg maanaam li muy tekk mooy seenu cant gërëm yàlla annakum ne ko yom tukazzibuna te ngeen di weddi qaala ibn Abbaas sayyidna Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhuma nee na shukrukum shukrakum maanaam seenu gërëm maanaam mooy fi alquraan naan afa bi haadha al-hadiis antum mudhinuun wa taj'aluuna wa taj'aluuna rizqakum annakum tukazzibun maanaam loolu nga xamante ne moom lay wax ne ndax da ngeen di def wax jii te mooy alquran moom ngeen di jël di ko fooye di ko caaxaane jàppe ko loo xamante ne maanaam ak mboosóor la te ngeen def ni seen wu maanaam ngërëm li ngeen di sante yàlla daal di ko ko gërëme mooy ne da ngeen koy weddi maanaam wa taj'aluna rizqakum maanaam ngeen moo tax mu ne shukrakum seen gërëm gi ni daal di gërëmee yàlla daal mooy daal da ngeen koy weddi maanaam mu war na ne la rizq fii tekkiwul wërsëg maanaam mooy lan maanaam soit dafa nekk tafsiru shay bi lazimi ji loolu day mën na nekk lool mooy ne firi mbir ci li nga xam ne moom la takkool maanaam moom mooy rizqakum seen wërsëg te wërsëg kat lañ ca war a def mooy ne gërëm maanaam mu tekki loolu wala boog mu nekk loo xamante ne euh, dañoo maanaam dañoo xadaf wax ji maanaam mooy buñu ma ma wa taj'aluna euh, sukra kum wala rizqakum maanaam wala sukra rizqakum maanaam muy gërëm gi ngeen war a gërëm wërsëg gi leen yàlla wërsëgal te mooy taw bi mu leen wàcceel annakum tukazibuna mooy da ngeen koy wedd te loolu li tax imam al-Bukhari indi ko fii maanaam ban rapport la am ak baabul istisqa daf fekk ne li nga xamante ne moom boo tax comme ni mu saxee ci saxiix imam Muslim rahimahullahu taala mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa am koo xam ne daf koo rombor muy wax naan ay mutirna bi naw i kaza wa kaza sadaqa naw i kaza wa kaza maanaam mooy biddiw sàngam day wax na dëgg biddiw sàngam day euh, moo tax ñu taw borom bi subhaanahu wa taala daal di wàcce aaya bi ne wa taj'aluuna rizqakum annakum tukazzibun ah yéen li ngeen di gërëm daal wërsëg gi leen yàlla defal te mooy taw fii mooy ne da ngeen koy weddi maanaam loolu moom moo tax imam al-Bukhari indi ko fii ngir wax la ne bu taw amee bul ne sàmba bul ne dembala la bul ne gaayaa bul ne lii la bul wax len neel xam nga la la yàlla moo ñu tawal lii daal mooy dëgg ngan bañ weddi li nga xamante ne moom mooy yàlla mooy taw ni borom bi la subhaanahu wa taala naka noonu bul wax tamit ne eh, maanaam na nga ne taw gi kat dafa mérité ñu gërëm ci yàlla sant ko ndax bëri na ñu ko bëgg te amuñu ko te it xéewal gu rëy da caa làqatu te xam ngeen ne taw comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee maanaam su wàccee da nga gis dëkk bi féex ah ngelaw li nekk lu lu gën a pur ak yu mel noonu maanaam loolu yëpp mu nekk loo xam ne dañ ko war a sant borom bi subhaanahu wa taala loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab la haddathana Isma'il te moom mooy ibn Abi Wa'il qaala haddathani Malik mooy imam daaru hijra an Salih ibnu eh, Kaysan mi waa Madina Abu Muhammad dañu ko Abul Harith al-Madani eh, di Ghifari rahimahullah mu ne an Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud muy kenn ci fuqaha as-sab'a yi mu ne an Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala bokk ci sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañu annahu qaala nee na salla julli na la naa ñeel Rasulullah ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam salaata subh julli suba bil Hudaybiyya ca Hudaybiyya ala isri sama'in ala ci jeex ala isri ci jeexitalu sama'in taw bu wàccee ci asamaan si kaanat boo xam ne nekkoon na minal laylati ci guddi gi nga xamante ne moom mooy ju guddi ga ko jiitu woon fa lamma ba nga xamante ne insarafa dem na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallama maanaam ba mu noppee ci julli ga aqbala ci mu daal di dëgmal ala naas ci nit ñi fa mu daal di wax ne hal tadruna ndax xam ngeen maza maa li nga xamante ne za maza la lée nga xam ne qaala wax na ko rabbukum seen borom xaalu ñu ne ko allah bur yàlla wa rasuluhu ak ndawam yi ah lam ñoom ñooy ñi xam dëgg dëgg xam xaala mu maanaam loolu muy tegtale maanaam ñoom nit ñi delloo daa iman xam-xam bi ci borom bi subhaanahu wa taala ak ci yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala mu daay wax na asbaha xëy na min ibadi ci sama jaami mu'minun di aji gëm bii ci man wa kaafirun ak di aji weddi fa amma maanaam fa amma man ndaal ka nga xam ne qaala dafa wax ne mutir naa taweef nañu maanaam taw bi daal wàcc na ci ñun bi fadlillah ci ngëneelug yàlla wa rahmatihi ak yërmandeem maanaam kon nga gis ne maanaam ah, mutir na bi fadlillah wa rahmatihi kon bu tawee tamit dañuy wax loolu maanaam lii day tegtale ne bokk na ci wax yi nga xam ne moom la ñuy wax bu tawee ba pare mu a ah, mutir na bi fadlillah wa rahmatihi maanaam comme ni ñu mën a waxe ah, sayyiban nafi'a wala allahumma sayyiban nafi'a maanaam loolu tam daf cee am maanaam mu ne fa zalika loo kooku mu'minun aji gëm la bii ci man kaafirun waaye ku weddi la bir kaw kaw bi ci biddiw yi waaye wa am man ndaal ka nga xam ne qaala nee na ah, bi naw i maanaam ci biddiw maanaam te naw waxoon nañ ko mooy biddiw la boo xamante ne ah, ci penku maanaam lay nekk maanaam ci sow sow jant bi foofu lay nekkee ak bu nga xamante ne ci mujjantelu euh, génnuwaayu maanaam sow maanaam foofu lay génnee te loolu su feeñee ñaare signe la buy wane ne taw bi mi ngi daal di wàcc maanaam comme tey euh, biddiw la boo xam ne masala ay souvent day génn ay mois de fin mai fin juin côté yooyu nga xam ne bu bu fenkee rek maanaam day teg tegtale ne période hivernale bi ñu ngi commencé génn mi ngi commencé ñëw maanaam yooyu noonu nag léegi ku gis ne loolu mandarga la loolu moom moo tax ki jàpp ne biddi mandarga yooyu mooy yi nga xam ne dafa aju ci astre yi maanaam day wane rek ne borom subhaanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wan ne taw baa ngi waaja ñëw mën nañoo waajal jiwu geeg yooyu noonu gërëm yàlla sant ko ak yu mel noonu waaye nag yàlla moo ñu tawal du biddiw bi maanaam biddiw bi mandarga la rek boo xam ne borom subhaanahu wa ta'ala daf koy wane saa yu taw waree ñëw. bu boobaa dañuy daal di kooku moom gëm na daal di moo tax mu ne mutir naa bi fadlillahi wa rahmati amma nag ki nga xamante ne moom biddiw yi la gëm moom day xool rek ne eh, biddiw bi fenk na wala biddiw bi feeñ na rek moom jàpp na ni kon mbir mi war naa daal di day daal di taw te que bi moom mooy indi taw bi loolu moom moo tax mu ne ku wax noonu mu ne bi naw ci biddiw yooyu kaza nangam wa kaza nangam fa zalika kookee kaafirun aji weddi la bii ci man mu'minun ku aji gëm la kaw kawkabi ci biddiw yi loolu moom mooy mi nga xamante ne bu ñu xoolee kon euh, buntu bi euh, lii nii ndax dafa am ci riwaaya imam muslim comme ni ñu la ko waxe ci nu mel nii loolu moom mu rombee waayooyu moo tax aaya bi wàccoon moo tax mu daal di indi imam imam Bukhari moo tax indiwul boo xoolee aaya boobu indiwul waaye <coughs> mu dëgëra la ne buntu bi day leeral lii nii hadith bi day leeral li buur yàlla wax ne wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun maanaam ne yéen daal seen sant gi ngeen di sant wërsëg yàlla defal te mooy taw bi wala leneen sax mooy ne da ngeen koy weddi maanaam yàlla jamais mu defal leen dara ngeen askanale ko yàlla daa iman yéen a ngi wut keneen ko leen ko askanale ne bu dul woon moom du ma am lii moom moo tax nangam waaye yàlla nag yàlla nag te te yàlla moom mooy ki ko def xadis bi gisoon nañ ko xadis numéro 848 imam al-Bukhari dana ko indi xadis numéro 4147 ak 7000. 503 imam Muslim indi na ko xadis numéro 71 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 3906 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 1525 imam euh, Malik indi na ko xadis numéro 506 imam Ahmad indi ko xadis numéro 17049 ak 17061 léegi sa waa saabu ko do bu sitta ñoom ñëpp ko ba def imam At-Tirmidhi ak imam an al-jami' mu daal di indi nag buntu bi nga xam ne moom mooy buntu bi mujj ci téere bi mu ne baabun laa yadri mata yaji'ul mataru illa allah baabun bunte ngi nii laa yadri xamul mata ana kañ yaji'u ci lay dikkee al mataru taw illa allah ku dul buur yàlla ba pare daal di wax wa qaala abu hurayra sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu jëlal anin nabi mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme hadith bu mel ni bi muy nar a indi fii moo tax mu daal di koy indi nii mu ne xamsun juróom-ñaare ngi nii laa ya'lamuhunna euh, euh, xam kenn xamuleen euh, illallah kudul buur yàlla maanaam te pourtant hadith bi maanaam indi nu ñoom al-Bukhari indi woon na ko ci kitaabul iman naka noonu maanaam moo tax mu daan ko def muallaq fii dana ko indiwaat insha allahu taala ci ci kitaabu tafsir ci tafsir suuratu Luqman maanaam dinañ ko indi foofu mune Euh, te maa bi mu ko indee ci xadis mooy xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mooy fii mu mooy xadis bi ñu xadis Jibril alayhi salaam maanaam fi muy waxaan naan fii xamsin laa ya'lamuhunna illa Allah maanaam bi muy wax ah, ci ashratu saa maanaam loolu euh, mu ne ba euh, far daa jàng inna Allaha indahu ilmu saa wa ya'lamu ma boobu nga xamante ne moom moo nekk ci jeexatalu suuratu Luqmaan Euh, kon euh, mu mu indi nag xadis waaye fii moom xadis sayyidina euh, abu sayyidina abdullah ibn umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom la fi indi mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddathana Muhammad ibn Yusuf te moom mooy al-Firyaabi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Sufyan te moom mooy ibn Sa'id ibn Masruq as-Sawri di Abu Abdullah al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Dinar te mooy Abu Abdurrahman al-Madani muy an ibn Umar muy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa qaala moom mu ne qaala Rasulullah ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na miftahul ghaybi caabi kumpa lii la mu ne xamsun juróom lañu maanaam Euh, te bu ñu xoolee euh, alquran fii mu wax dafa ne inna allaha euh, indahu ilmu saa buur yàlla yay maanaam buur yàlla subhaanahu wa ta'ala indahu a moom la nekk jam maanaam xam-xam bi aju ci waxtu wi loolu tax imam al-Bukhari indi ya maanaam laa ya'lam waaye su dul dafa am li nga xamante ne moom mooy li alquran jëfandikoo ci baat yooyu mooy laa yadri maanaam daf te nag yunazzilu moom mooy wàcce alxaysa taw bi xettali moo tax kon ñu gis lu tax ñu war a indi bu xa bi ci kitaabul istisqa maanaam ne kon wala wa yunazzilu alxaysa wa ya'lamu moom yàlla mooy ki xam maa fil arxaami li nga xamante ne moom moo nekk ci roxom ji mooy ci butitu njurukaay bi maanaam te loolu li muy tekki moom mooy ne li nekk ci butitu njurukaay bi maanaam mooy li ñu ëmb moom buur yàlla rek a ko xam maanaam loolu jubluwu ci ne xamul ndax góor la wala jigéen la déedéet. li mu ci jublu moom mooy caractéristiques yi ëmb ci nit yëpp yi nekk ci nit yëpp maanaam li gën a profond yëpp lépp ba mu daj yàlla rek ko xam maanaam loolu la lay wax mu tekki ne wa yi tadri nafsun te nit ki dat xamul maanaam xam goo xam ne day peeg carrément loolu mooy loolu mooy euh, dara mooy xam mbir moo xam ne da ngay peeg la nga xam waaye tegtalewul na rek xamuloo rek même ne serait-ce lu tuuti maanaam lool moom moo tax euh, par exemple aaya bi kenn mënu koo jël ne masalan euh, li météo di prévoir ak yooyu lu tax ngeen wax ne te yàlla alxuraan wax na lii déedéet maanaam kenn mënu koo jëfandikoo ci loolu ndax alxuraan dafa wax ne wama tadri la wax waxul wama ya'lamu maanaam boo déggee wama na nafsun waxul loolu moo tax euh, léeg-léeg nga gis te prévision moo tax prévision u météo yi par exemple da ngay gis ne lu muy gën di jege day gën di précis waaye du jamais maanaam comme ni un an avant deux ans avant du leeree noonu alors que bu dee ni jant bi di demee loolu day leer maanaam tey boo bëggee jël exemple bi tey par exemple comme benn euh, scientifique bi ma ci mës a gis mu wax ci wax ju am solo ci benn émission buy wax ci cosmos ak yooyu maanaam ni nga xamante ne noonu la jant bi di jóge ak di di di tëdde jant maanaam weer wi di ci mën di tourner ñuy xam ne jamono jii lay wàcc fii jamono jii lay mën a feeñ fii ak yu mel noonu ak yu mel noonu ba pare mën a xam cosmos bi ni muy doxee loolu parce que dafa mag moo tax mais tey li nga xamante ne muy li gën a sew détail bi li muy gën a précis muy gën a jafe mu daal di joxe exemple benn xaj boo xamante ne daf ko da doon doxantu moom mu téye euh, buum gi nga xam ne moom lañ takk ci baat bi muy dox ak moom mu ne gis man mën naa contrôler sama ligne droite bi may topp mais xaj bi ni ma ko téyee ci buum gi nii man mënuma contrôler maanaam ban maanaam détail yu fi muy jaar mais xam naa ne entre fii ak fii la mën a ne maanaam ni ma ko téyee noonu mais xam mais mënuma topp ne maanaam ne ligne droite bii lay topp loolu du ma ko mën xam météo tamit looloo tax duñ ko mën a xam ci détail bu mel noonu maanaam ngir ne euh, dafa dafa sew ba pare détails yi nga xam ne ci la aju dafa bëri mais nag lu ñuy gën di jege xam-xamu nit ñi di mën gën a mën a yegg ci loolu ngir ne dañuy gis ni ngelaw yi uppee parce que boo xoolee sax buntu yi di wax ci wàllu ngelaw yi tamit day tegtale lool ngir ne ngelaw yi ni muy uppee day tegtale ndax dana taw wala taw ak yu mel noonu maanaam yooyu mu nekk ay détails yoo xamante ne Euh, euh, kon kenn mënu koo xam dëgg-dëgg ni mu koy maanaam sew-sewu détail yëpp mënu koo xam loolu lay wax moo tax mu ne nit du xam maa tax maa za tax bu ana lan lay fàggu xadan ëllëg maanaam xam nga tey yow mën nga ni suba damay xëy damay damay xëy dem fële maanaam loolu mën nga koo xam mais détail yu lan ngay romb ci yoon bi lan ngay fekk lan ngay ci ak yooyu loolu moom dalay rëcc ak it ne borom bi subhaanahu wa ta'ala su ko neexee mu changer doon bi saa yu ko neexee ba doo dem fa nga bëggoon a dem loolu yàlla ci yàlla lay aju maanaam loolu moom moo tax maanaam moom mu jëfandikoo baatu ah, la maa tadri mu ne wa maa tadri te xamul dëgg dëgg xam tamit nafsul ah, bakkan bi ay ardin ci ban suuf tamutu ci lay dee mu ne inna allah nag bur yàlla alimun ku xam la ba xam dak mbir yëpp xabiirun ku xam la maanaam ah, li nga xam te ne mooy xabiir mi ngi jógee ci alxibra maanaam li tekk mooy xam biiru mbir yi maanaam dans les moindres détails ci seen biir te loolu nag loolu la mooy yi nga xamante ne yàlla rek moom mooy ki nga xamante ne moo ko xam waaye nag li nga xamante ne nit mën na koo xam mooy euh, li aju ci euh, nit lim mën a xam mooy maanaam borom subhaanahu wa ta'ala fii dafa tëj maanaam li nga xamante ne moom mooy yoon yi nga xam ne moom la ñuy xamee mbir yi ci biti ak it tëj ko ba pare yii nii daf koo tëj. ci yoon yi nga xam ne nit ñi moom lañ koy bëgg di xamee ci ay teeru jinne yeeg ak njabarkat yeeg ak yu mel noonu waaye borom subhaanahu wa ta'aala ginnaaw loolu yëpp comme que caabi xëy bu moo ko yor caabi jooju mën na ci mën na koo ubbil wala mu jox ko kenn ku ko neex ci jaama bi mu am lu mu xam ci mbir yooyu maanaam loolu mais loolu ci yoonu maanaam ubbeeku goo xamante ne maanaam moom mooy képp ku borom subhaanahu wa di xamal yenn ci yéenii te mu ko koy xamal te fekk ci baatin la ko xamale loolu dafay fekk ne kooku day ajaat mbir mi ci yàlla maanaam loolu tax sayyidna Abubakar radiyallahu anhu masalan bi nga xamante ne moom la doon génn àdduna mu miraas boppam fekk soxnaam si dafa ëmboon mu ne ko sa ñaari frères yi ñu sayyidat Aisha ñaari sa ñaari frères yee sa yi mu ne ko déet man benn laa xamal sa mu ne ko parce que soxna si dafa ëmb te jigéen lay lay lay jur <laughs> mu ne voilà moo tax mu ne lu ñuy sa ñaari frères yi dañuy yox li sa ñaari frères yi am lu ak yow voilà maanaam loolu moom moo ko indi voilà maanaam munuñu ne Seydina Abubakar radiyallahu laa da doon gisaane yaakaar naa ki gën a yëpp nit ñi mën ta wax loolu yàlla nañu yàlla sàmm dégg nga mu ne moo tax borom subhaanahu wa ta'aala daal ni ko maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne miftaahul xayb caabi kumpa xam suñ juróom la laa ya'lamuhaa xamu ko illa Allahu dul buur yàlla laa ya'lamu xamul ahadun kenn maa yakuunu lii xewi fii xadim ci ëllëg wala ya'lamu te xamul ahadun kenn maa yakuunu li nga xam ne mooy nekk fil arxaam ci biir yi wala ya wala taalamu te xamul nafsun bakkan maa za taksibu la muy fàggu xadan ëllëg wa maa tadri te xamul nafsun bakkan bi ay at bu ñu ci ban suuf tamutu lay deewee wa maa yadri te xamul ahadul kenn mata yaji ci lay dik kañ lay dikk almasaru taw muy juróom yaa ngoog maanaam kon hadith euh, bi imam al-Bukhari mu rek moo ko solo ci waa saabu kutubu sitta muy hadith numéro 4627 4697 4778 7379 imam Ahmad ibn Hanbal na ko hadith numéro 4768 5133 5226 5579 ak 6043 kon dañuy gis ne maanaam lii moom mooy hadith bi nga xamante ne moom mooy bi mooy ju ci téere bi imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala moom mu ne euh, euh, buntu bii nga xamante ne mooy buntu istis kitaabul istisqa buntu yi abwaabul istisqa maanaam ci xadis yoo xam ne marfu' lañ maanaam ñeen fukki xadis lañ li nga xam ne moom mooy mu'allaq yi ci ñoom mu ne juróom-ñeent lañ yi ci def yëpp dañoo jokkaloo li nga xamante ne moom moo ci baamu te baamu tamit ci yi jiitu maanaam ñaar fukk lañ ak juróom-ñaar li nga xam ne moom kese boo fii rek lañ ñëw te ñëwuñu feneen fukk lañ ak ñett li imam al muslim rahimahullahu taala dëppoo ci soloo ko ak xadis imam al buxaari moom mooy euh, yëpp ba mu def xadis sayyidina abdullah ibn umar bi nga xamante ne Euh, moom mooy wax ci shi'ru Abu Talib maanaam mooy mooy wayam bi way euh, euh, Seydina Abu Talib bi imam abu mooy du bàyyi Seydina Ali ibn Abi Talib bi wa hadiisu Anas bi nga xam Seydina ak bi nga xam ne moom la jël Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu ci baaw naan mooy bi muy baaw naane ci barke Seydina Abbas radiyallahu anhu ak hadiis Seydina Abdullah ibn Zayd bi radiyallahu anhu bi nga xamante ne Euh, moom lay euh, baaw naane euh, ci kaw maam ci kaw ndëggu tànk yi ak xadiisu Abdullah ibn Zayd bi nga xamante ne mooy melale sifa bi nga xamante ne maanaam melok ni ñuy wëlbatee ni ñuy wëlbatee ridaa yi yére yi yére bi ci kaw donte cosaanam imam al-Bukhari y indi na ko waaye jëmmi xadis bi nii indiwu ko noonu xadis sayyidat Aisha bi tamit radiyallahu anha fi yenente bi sallallahu alayhi wasallam doon wax sayyiban nafi'an loolu tamit euh, donte cosaanam mi ngi ci sahih imam Muslim waaye jëmmi xadis bi nekku ca euh, xadis sayyidina Anas bi radiyallahu anhu bi nga xam ne moom lay moom lañ gis ci tay si yaakaar naa moom lañ njëkk gis sax mooy bi naan kaana idha habbatir rihu shadidat boobu noonu hmm. eh, xadis boobu eh, tamit eh, boobu imam al-Bukhari rek moo ko solo wallif imam Muslim voilà maanaam mu ne li nga xam ci kitaabul as ah, fit abu ma hadith sayyidina abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu ci kitaabul fitan dina ko indi insha allah taala maanaam moom boo xoolee moom muallaq la waaye dana ko indi foofu ndax xadis boobu gisoon nañ ne du war muttafaqun alayhi moom xadis Seydina Abdullah ibn Umar bi moom mooy <coughs> waaw wala boog Seydina Abdullah Abu Hurayra mooy muttafaqun alayhi Seydina Abdullah ibn Umar bi moom mooy moo moo nekk ci imam Muslim kese euh, am na tamit ci ay jeexital wax yoo xam ne ci saxaaba yi radiyallahu ak yeneen boo xam ne ñaari asar kese la mu ne wallahu aalam dañu tamit ne wallahu aalam xadis euh, kon dañu gis ne kitaabu istisqa pour tënk ko baaw naan ci lenn rek la aju maanaam wax nañ ni ñuy jullee euh, maanaam dañuy génn ak imaam bi bu ñu génnee ak imaam bi ñu daal di euh, imaam bi daal di teg ñu ñi li ñuy gën a wér la ñuy wax rek yem ci mooy dañuy njëkk kàbbar maanaam dañuy ñëw julli ñaari rakka yoo xamante ne comme ni ñuy jullee it lañ koy jullee suñu pare ba pare tare ci kaw ñu noppee ñu daal di maam comme ni ñu jullee it daal maam yi nga xam ne noonu lañ ko waxee woon ci kitaabul ay day suñ ci noppee ñu mu daal di jóg daal di euh, wax astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilayhi juróom-ñeenti yoon ci xutba bu njëkk bi bu dee ñaareelu xutba bi mu wax ko juróom-ñaari yoon après mu daal di waar nit ñi xirtal leen ci li nga xamante ne moom mooy lan moo war a tax maanaam ñu maam nañu jéggalu yàlla tuub dellu ci yàlla moytandi ko bàkkaare te nekk ci jëf yu baax yi sax te fekk nag euh, ba pare daal di wëlbatiku euh, jublu xibla daal di ñaan comme ñaan yi nga xamante ne yenn yi rot nañ ci sunna yi nga xamante ne wala ñaan ko xam ne day tax borom bi subhaanahu wa taala taw bi bu boobaa après nit ñi tasaaroo mën nañu ñëwaat beneen yoon ñëwaat beneen yoon ñëwaat beneen yoon su fekkente ne eh, tawut bu tawee nag wala taw gi doyut ñu daal di ñëwaat ngir ñaan borom subhaanahu wa taala bu gën a tawaat beneen bi ci des moom mooy ne laataa ñuy génn ñu saraxe ñu mën nañ jiital woor ñetti fan doog génn naka noonu tamit euh, nit ku nekk buy génn mu sol yére yi nga xam ne mooy ay yére yu woyof yi yamamaay naka noonu bañ a nekk di parfumé woog yu xeet yooyu di sol ay yére yu am marque yooyu maanaam mooy yu yu yu am valeur maanaam naka noonu tamit buy génn mu ñëw Euh, ànd ak euh, ànd ak toroxlu ñoom ñëpp ñu daal di indi indiwaale tam ñi nga xam ne ñoom ñooy xale yi ngir ne borom subhaanahu wa ta'aala mën naa def barke ci loolu ba pare tam mën nañoo indaale sax yenn ci bàyyi ma yi maanaam comme yeeg bëy yeeg euh, nag yeeg ñooñu maanaam waaye buñ ci indi lu bari teg ci côté maanaam yooyu yëpp maanaam ngir ñaan maanaam màggat yi tamit daal di ñëw ngir ne ñoom ñaare ñooy gën a nooy xol parce que ñoom ñoo gën a maanaam ñoom ñooy gën di am expérience boobu ba pare di gën di fàttaliku seen borom subhaanahu wa taala maanaam naka noonu tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy gone yu ndaw yi tamit ñu indaale leen ngir ne ñoom amuñu benn bàkkaar loolu tamit yii daal ci tënk moom mooy baaw naan nit ku nekk tamit yi am na yoo xamante ne yu bëri ci jotaay bii ñu nekk nii nii yii ñu romb nii nii am na ci bëri yoo xamante ne ci nit ñu war a bàyyee xel boroomam subhaanahu wa taala am na ci ci ne boroom subhaanahu wa taala moom mooy wàcce taw maanaam mu war a bàyyi xel tuub ci boroomam subhaanahu wa taala saa su nekk maanaam naka noonu am na baaw naan goo xamante ne mooy ñaan borom bi subhaanahu wa ta'aala wàcce ci sa xol taw maanaam maanaam mu wàcce ci maanaam dèjà nga noyyi ngelaw sabaa boobu naka noonu tamit nga daal di delluwaat ci sa xol maanaam mooy borom subhaanahu wa ta'aala tànn la boole la ci ñooñu waaye tamit mu wàcce ci sa xol taw taw alquran ak taw sunna ndax boobu mooy taw bu mag bi loolu moom mooy ndox mi sellalaate moom mooy li nga xamante ne moom moom mooy raxas xol carrément comme ni nga xam ne moom moo ciy def al hikmatu wal iman comme ni nga xamante ne noonu lañ raxase woon xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy def isra wal mi'raj loolu noonu nit képp koo xamante ne bëgg na maanaam xolam set muy baaw naan ci alquran ak sunna maanaam muy ñaan borom subhanahu wa ta'ala di sotti ci xolam maanaam ak ci ay jikkoom ci ay doxalinam ci ay waxam xam ci ay demam ak ay dikkam lëpp mu dëppoo ak alquran ak sunna loolu bu boobaa mi ngi baaw naan saa nekk euh, nit ku nekk nag loolu ajuwut muy xaar maanaam taw bi bañ a wàcc mu koy def naka noonu li nga xam ne mooy tax baaw naan di am